mooy masalatu saddu dhari ala gën a doon waaw mooy dañuy bañ gaay àgg ci lu xaram muy parce que façon naan yii day yóbbe nit ki daal di dem di naan loo xam ne lu xaram la te na nabi euh, ak fermentation am te ñuy comme que dañuy door a moo tax boo seetloo ci lislaam am na yu bari yonent ma ne saa sam début bi dañu leen ko tere woon après mu ne maa leen tere woon lii def leen lii voilà léegi teggi naa ko comme ci tabaski waaw comme que mu ngi jege si suñu wax lu neex li nga xamante ne nii ñooy fayeen yi waaw yeneen ci bari saa saam lan la waxoon na ne woon bu bu bu seen tabaski yàpp yi bu mu dépassé ñetti fan waaw après mu ne leen maa leen tere woon ne leen bu kenn denc mbir yi mu weesu ñetti fan mu ne leen maa leen tere woon loolu nag léegi nag man ngeen koo def parce que jamono jooju bi ma leen koy tere mooy yàppu tabaski daal di dépassé ñetti fan mooy ne dafa amoon li nga xamante ni mooy ak ñàkk moo xewoon waaw ak ak ñàkk la woon akuk xiif moo ak xiifal moo taxoon gaa yi xiifoon moo taxoon ma digaloon leen lool léegi nag man ngeen a ah, lekk man ngeen a denc waaw léegi nag mooy eh, ñii nii mooy lool saddu darian la waaw boo gisee bari na ci l'islam yu bari waaw dañ la koy tere yaa wa qul lil mu'miniina yaghuddu min absaarihim wa yahfadhu furuujahum <coughs> fàtte naa li ma doon wax waaw gone gee newoon bi kii ma arrêté woon am luma ma ko doon léegi nag fàtte naa ko ah, am na daal tabaski yi lañ doon wax ak yooyu saddu dariya waaw kay <clears throat> boo gisee qul lil mu'minina yaghuddu min absaarihim wa yahfadhu furujahum mooy waxal gu way julli ñu yu góor ñuy daal di sadd seenoo xef ak yooyu ngir mu nekk sadda zaria ci lu jëm ci wàllu njaaloo parce que moo la yóbbu daa nazratun fa btisaamatun fa kala fa salaamun fa kalaamun ndax lool mooy euh, kii la <coughs> euh, escale kii la nu mu tudd ab buntub saral la rek ci ci ci jëm ñu bon waaw parce que waa ji njaaloo fi muy tàmbalee mooy repérer na ndaw si wala ndaw si repérer na waa ji waaw mu ñu mel ni wala iyaazu billah ay proies yu ñuy repérer waaw te ci gis lay commencer nadaratun gis fabtisamatun nga may ko mooy mu muuñ nga muuñ mooy ndax loolu boo gisee kenn ndaw soo xamul nga xool ko mu ñàngal doo ñëw rek wax ko noonu xanaa ah waaye mu daal di lay ubbil xar kanamam yow itam yambar que tu nga foog na yaa gañe yaa ngi marqué ay point ndekete yoo marqué woo tous Iblis lay marqué waaw ma Iblis lay marqué waaye yëgoo ne Iblis moo lay marqué nga foog na nag mooy eh, musiba goo jàpp força voilà alkande goo foog ni fii mu ne occasion la lool moo dal gaa yu bari ba ñu tàbbi nag ci njaaloo ñu daldi wax fa salaamun waxoon naa ne fa salaamun xam nga ne gaa yi ci fa salaamun ay yee yooyu lañuy wax waxatuñ fi lu kenn xam waaw yee moom xam ngeen ne yee moom ça ne veut ah yooyu la wax de fa salaamun fa li fa kalaamun fa liqaawu fa maw'idun rendez-vous waaw ca fu leen neex ci bërëbu moykatu yàlla yi wala seen néeg bu dee ne ñoom rekk dëkk wala sax seen kër baay bu dee seen baay dusu ab dayuus la waaw waaw am na ñoo xam ne fi ñu leen fi ñu leen fi ñu leen ëmbale mooy seen kër baay walla iyaadu billah <laughs> non mais <laughs> peer yooyu ñoom mooy peer yi naan peer nandite yi rek koo dégg ñu naan peer mooy foo gisee booy booy booyu doxaankat yi nga xam ne seen àddina yi ngàmbaal kese lañ ci nekke waaw mooy ngàmbaalkat yi gaa yi nga xam ne <laughs> ngàmbaal nag mooy doxaankat yi rek waaw ci caaxaan yoo ne boo dégg paa bu ñu tagg mooy paa ba baaxut waaw paa boo dégg ñu naan naan di cëla paa bi naan di cëla may paa vraiment may paa daal bokkul ci paa yi mooy paa boobu baaxut waaw parce que gain yi boy yi ku ñu fi ñëw ba ne la yow mii yaay may paa daan la may paa sawaay mooy yow moom de toute façon dayuus nga mooy koo xam ne fii raage du ko dugg moom yoonam am na ñoo xam ne nag ñoom seen kër la leen waa ji romb ànd ak jàpp ci loxoy doom ji ñu dugg def la ñuy def bu yàggul kese quelques weer ñu daldi ndaw sa wasin ñu leen di njéemteel waaw di génn ne nañu teraanga yi bàjjen yeeg tànte yi ñëw paa bi ne nële waaw kooku xam nga ne kaalaam googu jariñul dara ak kurusam googu muy doxantoo ci mbedd yi kooku day fontu laysa bi shay